ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci xadiis bu mag siiwe ci xadiisu shafaa mooy bu mag bi muy xadiis bi nga xam ne mooy wax bu mag gi nga xam ne moom la yonent bi sayyidina muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam di ramm jaam yi ngir borom bi daal di leen àtte nga xam ne bu ko deful woon borom bi kenn la dul àtte laa wax ndax accès bi nga xam ne moom la nit ñi mën a am ci yàlla ci Seydina Muhammad la jaar mooy accès bi mooy dig digle diggante boroom bi ak jaama bi moo tax bés bii nga xam ne comme ni ñu ko gise woon nga xamante ne Seydina Mawlana Abu Hurayra mooy xadis mille huit cent soixante-six ci suñu chapitre bii di trois cent soixante-dix babul mansurati wal mulah mu ne woon dañoo ne woon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam fekk ñu invité woon ko ñu tegaloon ko benn plat boo xamante ne nii euh, amoon na ab épaule muy mbaggu xar bi ñëwee daal di ciy sex am lum ci jël mu ne ana sayyidu nnaasi yawmal qiyaama mu ne man maay sangu nit ñi bésub taxawaay ba ndax xam ngeen lu tax waxoon nañ lam ne ci yenn riwaaya Seydina naa Abu Hurayra dane saxaaba yi waxuñ dara mu ne ndax du ngeen malaaj lu tax ñu ne ko waa yaay Rasuulallah falima lu lu waral loole mu ne nit ñi keroog ah borom bi day dajale ci benn pàkk ñu jiitu ñi ñu ak ñu mujj ñi ba pare mu xëcc jant bi coono gu tar daldi leen dal way weñ soo ki metit bi mbir yi insupportable te amul toog amul utul leen ma chaise xaaral toog déedéet ñépp taxaw mbir mi tar lool nit ñi waxante seen biir ne waaye yéen xanaa cons xanaa seetlu ngeen waaye yéen yéen yéen li nga xam ne moo ñu jote waaye ci ak mettit ndax du ñu seeti koo xamante ne nii moom mooy dem ci borom bi tabaaraka wa taala tinul ñu bokk ngir mu àtte ñu lenn li wax ñenn ñi ne nañ dem ci suñu suñu seen baay aadam moom la borom bi njëkk a yónni awwalu nabi zahara ala wajhil ard mu ne seen baay aadam di alayhi salaatu wassalaam ñu dikkal ko wax ko li yi ko borom bi jagleel ci gàttal mu ne ah borom bi mer na tey mer goo xam ne ma koo mer te du mer mer gu mel noonee ginnaaw tey te am na lu ma tere woon muy lekk garab ga ma lekk ko kon nag nafsi nafsi sama bopp sama bopp sama bopp idhabu ila ghayri dem leen ci keneen ñu ne mu ne leen ila nuux idhabu ila nuux dem leen ci seydina mawlana nuux alayhi salatu wassalam ñu dikkal ko moom itam ñu wax ko jagle yi ko boroom bi defal ne ko xanaa gisuloo ci li ñu nekk ci ay tar-tar ndax doo dem ci sa boroom ñaanal ñu boobu mu ram rammul ñu ngir mu daal di ñuy atte mu wax lu seydina adam wax alayhi salaam ne boroom bi daa mer mer goo xam ne masu koo mer lu jiitu te du ko mer ginnaaw gi te man kat am na ñaan gumma mayoon waaye dama ko ñaanoon ca sama kaw ñoñ kon nag sama bopp sama bopp sama bopp dem leen ci keneen ku man dem leen ci seydina mawlana ibrahim xalilu rahman alayhi uh, salawatu rahimu ñu dikkal ko daal di koy wax moom it jagle yi ko boroom bi defal ne ko xanaa gisuloo ci tartar yi ñu ne weñso yi ñu ne tiis yi ñu ne ndax doo ñu demal bopp ci sa boroom tabaraka wa taala nga ñaanal ñu ko ngir mu daldi ñuy àtte mu wax li ñu ko jiitu waxoon ne borom bi tabaraka wa taala mer na mer goo xam ne ma su koo mer te du mer mer gu mel noo ginnaaw gi léegi kon ah taman am na loo xamante ne ci biti na ma doon waxal dañoo jàpp ne demewul noonu même bu dee ne wax ji lëggalale waaw léegi nag ñett yooyee gisoon nañ ko kon nag kon nag loolu nafsi nafsi nafsi saa bopp saa bopp saa bopp dem leen ci keneen ku dul man ngeen tànte ba xam dem leen ci Muusa alayhi salatu wassalam ñu dikkal mawlana Musa sayyidina rasulullah alayhi salatu salaam ñu wax ko moom it jagle yi ko boroom bi defal ne ko xanaa gisuloo ci li ñu ne suñu xaal ak état yu métti yi nga xam ne moom lañ nekk mu wax leen ñu ko jiitu wax alayhi salatu wassalam borom bi de mer na sama boroom mer na mer goo xam ne ma su koo mer ah te dootul mer mer gu mel nii ginnaaw bés bi te man nag faatoon naa bakkan boo xam ne diggaluma woon ma faat ko kon nag sama bopp sama bopp sama bopp mu ne leen dem leen ci keneen ku dut man dem leen ci Isa ñu dem ci Seydina Mawlana Isa ibn Maryam alayhim assalatu wassalaam ñu wax ko moom it jagle yi ko borom bi defal ne ko doo dem ñaanal ñu sa boroom mu daal di ñuy euh, atte mu ne ndax gisuloo ci li nga xam ne noonu lañ nekkee mu wax ñi ko jiitu alayhim assalatu wassalaam wax ah seen borom de sama boroom daa mer mer goo xam ne masu koo mer lu jiitu te du ko mer ginnaawam waaye tuddul dara nag waaye mu ne sama bopp daal sama bopp sama bopp ndax loolu du du kenn du maqaamaay kenn du jagleem kenn ki mu nekkeem jagleem moom lañ la waxoon ne moom la ñuy gis te mooy lam leen tegtal muy mbégteem jaam ñépp rahmatan lil alamin alladi ja'alahu allahu rahmatan lil alamin wa manaaran li kulli saalikin min al anbiya'i war wa man ba'dahum voilà allahu akbar muy ki nga xam ne moom la borom bi def mbégteem jaam yëpp def ko mu nekk yër manifestation yërmande yàlla ci jaam yi ne ko ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin waaw muy awwalul muslimin ki jiitu ci ñu wommatul yàlla waaw ki nga xamante ne nii moom la borom bi njëkk a tabb moom la njëkk a teg ko def ko nab yi avant kenn muy bind kenn moo tax mu ne comme ni hadis bi ne ci mustadrakul hakim alayhi salatu wassalam kuntu nabiyan wa aadamu alayhi salam munjadilun fi tinatihi yonent bay saa saa ne ba may nekk yonent boobu sëy naa aadam mu ngi woon ci banam defaraguñu ko woon waaw ci kooku la ñuy ñëw <laughs> Allahu akbar kon mu tegtal leen ne leen nafsi nafsi sama bopp sama bopp izhabu ila ghayri man isa dem leen ci keneen ku dul man izhabu ila muhammad sallallahu alayhi wa sallam <laughs> leen ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam fayatuna muhammada fii lañ ñemoon ñu ñuy continuer ñu dikkal ma dikkal ki ñu naan sayyidina muhammad moom la yàlla gën a sant ci jaam yi te moo gën a sant yàlla ci jaam yi te moom la yàlla ràng melo yu kawe yi yu mat yi nga xamante ne nii day laaj bu ci nekk laaj na nit ñi delloo ko njëkkal waaw royukaay bi gën a mat ci bépp wàll ak bépp anam ak bépp jamono waaw ki nga xam ne moo gën a sant boroomam moom la boroom bi gën a sant yëkkati ko ci képp kenn waaw nee na ñu dikkal ko salawatullahi wasalaamu alayhi imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa fii riwaaya am na nu xadis bi ñëwee yonent bay saa saam foofu dana fa ya tuuni nit ñi daal li may dikkal fa yaquluuna ñu ne yaa Muhammadu ñu dikkal ko da ay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anta rasulullah yow de yaay ndawal yàlla waaw yow ya ndawal yàlla yow Seydina Muhammad salawatullahi wa salaamuhu alayhi waaw ah <laughs> wa xaatamul anbiyaa lo te rangu prophète yi waaw yow la yàlla mooy miskul xitaam moo tëj rangu yonent yi alayhimu salaam waaw néeg boo bële mu doon misaal bën bën ba desoon nit ñi waa fii de rafet kër gi rafet na waa yi mu ko fakk fakk bu bu amoon birig moom lay borom bi def te à vrai dire néeg bi yëpp moom la waaw Allahu akbar te yaa tëj rawu prophètes yi waaw waqad ghafara allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar te yow Seydina Muhammad borom bi jéggal na la yi jiitu ak li mujj ci say bàkkaar loolu taxawoon nañ ci waxoon nañ ci waxati ci loolu nit ñi ñu ngi koy junjulan li borom bi wax ci suuratul ahzaab ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim maa kaana muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallahi wa xaataman nabiyyiin wa kaana allahu bi kulli shay'in aliima mu ne maa kaana muhammadun sayyidinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nekkul aba ahadin bàyyi kenn min rijaalikum ci seen góor yi nekk Quraysh parce que yonent bay saa saam jamono ji boroom bi képp ku am ci doom ju góor borom bi jël na ko mooy taañ naan Zayd ibn Muhammad ba boroom bi teggi loolu alayhi salaatu wassalaam waaw wa radiyallahu an sayyidina Zayd walakin waaye rasulallah ndawal yàlla la kon borom bee ne ndawal yàlla la kon moo tax nit ñi ñëw na ko yaa Muhammadu anta rasulullah waaw ba pare ne ko wa xaatamul anbiya moom la ko wax wa xaataman nabiyyin te mooy cachet finalu yonent yépp moo leen tëj moo tëj seenu rang moo tax mu laa nabiyya ba'di waaw waaw anta hadith sayyidina Sa'd ibn Abi keroog mu ngi ci saxiix bi nga xam ne sayyidina Ali ibn Abi Talib Tabuk ci la naafiq wax ci moom ba ko yonent saa salaam desloowee Medina naafiq yi wax waxi naafiq saydna ali ibn abi talib asadullahi algaalibi daal di dem dab yoneen saa salam ne ko lii lañu wax mu ne ko déedéet du looloo tax ma bàyyi la sa ginnaaw ama tarda an takuna minni bi manzilati musa haaruna min musa ghayra annahu la man yonent bi alei saat yow ali radiyallahu li Seydina Haarun alayhi salaam taxaw woon Seydina Muusa sukk amul yonent sama gannaaw te Seydina Haarun yonent la woon mais yow manoo doon yonent loolu lay tekki ndax amul yonent ginnaaw yonent mooy wax xaatamul anbi annabiyyin wa kaana Allahu bi kulli shay'in alima kon loolu lañ koy junju noonu wa qad ghafara laka Allahu ah, <coughs> ah, ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar loolu ñu ngi koy junj la nekk suuratul fath allahu akbar inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima borom bi ne ko ñoo la ubbee ubbee gu màgg gi te leer wu leer naññ gi ngir borom bi jéggal la ma taqaddama li jiitu min dambika wa ma ta'akhkhar ak li mujj moom lañ koy fàttali nii ne waqad ghafara allahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar waxoon nañ la lool nag du bàkkaar boo xam ne bu yoneen saa san di def la haashahum rawatina moom seen sang waaw mooy suduru gi ko yàlla di protéger ba muy sori saa su ne lépp loo xam ne taq-taq la ak bàkkaar la li yaghfira laka Allah ngir yàlla yokk sa sutura gim la defal ci li nga xam ne maa taqaddama li jiitu woon min zambika lu naroon a nekk sa bàkkaar na koy soree wa maa ta'akhkhar ak yu mujj yi ni koy soree waaw ba pare mottal xéewalam ci sa kaw wa yahdiyaka mu teg teg la ci yoon siratan di yoon wa nga xam ne gindi la mustaqimaa gi coowooral jóge ci borom bi di dellu ci moom léegi nag ñu fàttali ko kon yii muy jagle yu rëy yu ko boroom bi defal mu ñu ne ko nag ishfa lana ila rabbik ñu ngi lay tinu ñu ngi lay ñaan di la dagaan nga dem ñaanal ñu dem ràmmul ñu defal ñu intercession ci sa boroom yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam ala tara ila ma nahnu fihi xanaa seetlu woo xanaa gisuloo wala yëguloo li nga xamante ne nii moom lañu nekk ci ay coonoo ki metit ah yeneen tubaab yi saa saa nee na fa antaliq <laughs> ma daal dem nag waaw ndax moom la moom ci yenn riwaay ana laha ana loolu man la ñeel loolu jagle la boo xam ne borom bi man la ko defal waaw waaw akbar <laughs> nee na fa antaliqu ma daal di dem fa atii tahta al arsh ma dikk sa suufu arsh fa aqa'u sajida nee na ma daal di rot daal di sujjóot allahu akbar nee na ma rot daal di sujjóot li rabbi ngir sama borom allah waaw gis nga borom bi borom bi borom bi borom bi borom bi borom bi nee na marot daal di sujjóot allahu akbar fa aqa'u sajidan li rabbi ma daal di rot sujjóot ngir sama borom moo tax te moo ñu doo jàngaloon aqrabu ma yakunu al min rabbihi wa huwa sajid waaw fi jaam bi di gën a jege boromam mooy position sujjóot waaw ndax loolu mooy qad wajjahta wajhaka lillahi ah xaalisa yow jël nga sa lépp jébbal ko sa borom li gën a ci yow sa front sa loxo yi sa bëtu óom yi lépp nga sujjóot waaw toroxlu googu ngay toroxlu ci sa kanamu borom xam ne ah maa ngi nii ci sa kanam borom bi waaw weesoo lu dul nekk sa jaam yow nag yaay aji defaa koon aji nammaa koon lu la soob rek moom ngay def waaw nee na bu ma sujjóotoo ne summa yaftahu allahu alayya min mahamide borom bi daal di may ubbil ci xeetu kañ ak bakk ko hmm? wa husni sanaa'i ak rafetu tagg ko shay'an mbir moo xam ne lam yaftahu ala ahadin qabli borom bi masu koo ubbil kenn ku ma jiitu man sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa amul allahu akbar waaw amul kenn kenn kenn kenn ku ko borom bi masa ubbil defal lool masulaam haa billaahi <laughs> xeetu bak bak yàlla sant yàlla njukkeel delloo njukkeel borom bi yoo xamante ne borom bi masu koo yenkiwal jàmm masu koo ubbil mbindeef yooyee la ma borom bi di di sortil di ma inspiré di ma wax yu di ma defal ma daal di koy sante nga gis ne kullul fadli fu mu jóge ci borom bi tabaraka wa <laughs> borom bi mooy karim <laughs> moo tax ca euh, euh, fin suratul baqara mu daal di ñuy sanan lañ koy nan lañ koy sant waaw rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana manam jeexe ba pare mu ne qad fa'altu def naa ko ñu ngi ko doon tudd bi weesu barki yàlla laa wax borom bi mooy fekk jàmm li nga ko war a bàkke moo la ko xamal waxoon naa la fatihatul kitab ni muy màgg-màgg boroom bi bu defoon ay point yi bismillahi arrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in def ay point bàyyi ne léegi nag ku nekk na dugal ñaan gi mu neex wax naa la am na ñoo xam ne moom bari na ci ñun ñoo xam ne dinañ ñaan lépp ba mu def li am solo parce que en fait li ñuy ñaan yépp boo ko seetloo weesuwul suñu duniyaa gi quoi mu leeral ni ñun ñii moom suñuy himam soriwul <laughs> waaw wal iyaadu billah borom bi mooy fekk jaam yenki ko ni nga koy jaamoo kullul fadli bi yadee ngëneel yépp ci yoxoom la moom moo la nekkal gindi la ah walakin allah yahdi man yasha muy gindi ku ko soob teg ko ci yoonu njub ba pare moo lay xiirtal ci boppam wax la nan nga may jaamoo jàppandal la ci loolu nga jaamu ko ba pare mu kontaan ci loolu fayaat la <laughs> wallahu xalaqakum wa ma ta'malun wala Seydina Ibrahim ne borom bi moo leen bind ak li ngeen di jëf kon lépp loo def la nga cay am du dara lu mahdu fadlillah waaw bu dara laxu du dara du la gëneelu yàlla waaw kon nag nee na mu daal di may yenkiwal waaw ay xeeti cant ak ta rafetu tagg ko mbir loo xamante ne masu koo yenkiwal kenn ku ma jiitu man Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam summa ginnaaw gi yuqaalu ñu ne ma yaa Muhammad waaw waaw borom bee wax ne ko irfa' ra'sak ne ko yëkkatil sa bopp mooy sujjóot gi man ngaa siggi léegi waaw gërëm naa la sal ñaanal lu la soob toog tox ñu daal la koy jox waaw washfa' ñaanal ak rammu tusaffaa ñu defal la li nga bëgg ñu ràmmul la allahu akbar waaw mooy mbir ma jeex na bal ba takk na gaa yi mën nañ leen a àtte waaw waaw allahu akbar allahu ma ne akbar waaw allahu akbar léegi yeneen saa saam nee na jot na ndigal lépp la tegu waaw nee na fa arfa'u ra'si ma yëkkati sama bopp fa aqulu ma ne ummati ya rabbi ummati ya rabb allah nee na ma ne samaw xeet yow sama borom samaw xeet mooy borom bi maa lay maa ngi lay ñaan tinul ci sama xeet ay sama borom sama xeet fa yuqaalu ñu ne ma ya muhammadu yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa Allahu akbar waaw ñu ne ma adxil min ummatika jëlal dugal ci sa xeet man laa xisaaba alayhim ñoo xamante ne amuñu benn atte buñ leen di atte ñoo xamante ne borom bi ci ci ngëneelam la def ne kenn du leen atte du gisoon nañ fi sab'una alfan hadith sayna mawlana ibn abbas um doon wax uqashatu ibn mihsan bi yonent bi alayhi salaatu salaam ne yadxulu dina dugg min ummati ci sama xeet ah sab'una alfan ah ñi nga xamante ni mooy soixante-dix mille dinañ dugg ajjana bi ghayri xisaabin wala azab ci loo xam ne kenn du leen saytu te ñu am bugal mu ko jiitu du leen saytu waaw allahu akbar saxaaba yi mu wax ko dem saxaaba yi radiyallahu anhum ñam ko doon wax ñu toog ñii naan ñii la ñii naan ñii la ñii naan ñamaa ne ñii wag ñii la yonent baay saa saam génnaat fekk leen ñu nekk ci discussion mu ne leen lu ngeen di xuus di waxtaane ni man ladhi taxuduuna fii ñu daal di koy nettali mu ne leen humul ladhina laa yarqun wala yastarquun wala yatatayyaruun wa ala rabbihim yatawakkaluun Seydina Ukkaasha ibn Mihsan jóg na yeneen saa sam ñaanal ma bokk ci ñoom mu ne ko yow ci nga <laughs> waaw moo gënoon nañ ko xadiis soixante-quatorze baabun fil yaqiin Allahu akbar mooy borom bi te ñoom du ñooñu kese am na xadiis boobu taxawoon nañ ci borom bi ne yonent bi saa saam jëlal nga dugal àjjana ci saw xeet man ñoo xamante ne nii laa xisaaba alayhim amuñu genn saytu guñ leen di saytu ça ne veut pas dire que ñoom defuñu dara de <laughs> moom lañ la doon wax ngëneelu borom bi xoola yeneen saa sam keroog bi ñuy tudd waa lamsaar ci bi ñuy gis euh, hadith sayna mawlana al-Abbas radiyallahu anhu keroog Hunayn yeneen saa sam discours bu ñu defaloon waa lamsaar allahumma arhamil anfar euh, euh, irhamil ansar wa abnaa al wa abnaa abnaa al foofu fële ca Hunayn ca ca ca ca angaar ba yal na yàlla nga yërëm al ansaar doomi lamsaar yi ak doomi doomi lamsaar yi muy sët ñooñu borom bi dañoo tuuf ngërëmu yàlla te juddoo buñu voilà ça veut pas dire que ñooñu boo leen gisoon ñoom ñëpp kenn du ci def bàkkaar ñoom ñëpp ay maasumu na kenn ci ñoom du ci maasum koo xamante ni ab darajaay yonent nga yor ay rëcc rëcc day jóge ci ñoom waaw mais borom bi moo faalewul loolu laa wax bu la dugalee gis nga foofu noonu moo tax ma ne woon gis nga xadiis yi wax ay kii walla nit ku nekk waaw dinañ la taxawal wa kulluhum aati yawmal qiyaamati farda loolu c'est une généralité mais am na except ay exception indi la ngir xisaab la ku képp kenn ci yéen loolu xadiis war nañ nañu du ñëpp waaw xadiis bii la la wax jëlal ci sa xeet adxil min ummatika man laa xisaaba alayhim jëlal ci sa xeet te atteeguñ nit xam nga liy atteeguñ jëlal ci sa xeet ñoo xam ne amuñu benn mooy genre concaché gi ak ñooñu ak ñeneen radiyallahu am ñu bari xeet yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn manu leen a takk ci ñooñu tellement borom bi ngëneelam la bu mu defal nit ñi tadu deñ di nekk ci xeet bi ilaa qiyaami saa ba nekk saa di taxaw ku foog ne jëkk ñi la woon suñu jamono ji ah ñun moom xam naa ay mille quatre cent quarante sept yi moom i ay deux mille vingt six yi moom vingt neuf mars deux mille vingt six ah ñun moom xam naa ñun moom on est rek ñun moom manuñ cee bokk ma ne la euh, la tuhajjir wasi'an ya ukhay <laughs> waaw le biir Shawwal 1447 gi sawaay bul tënk loo xam ne dafa yaatu mu yërmande yàlla alhamdulillah waaw loolu du ko wax lu koo xam ne dafa dafa dafa defee xam yaatu yërmande yàlla mi nga xam ne moom la dottil xeet wi di barakati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ne nii ci moom lañu ñu jaarale waaw li ñu fi am yépp moo tax ci moom la ko borom bi jaarale waaw il faut ku réere loolu mooy waxe noonu yonent bi alei salaam kon ñii nii mais atteeguñ nit ñi borom bi nee na jëlal nga dugal leen voilà kon ñii kenn nekku fa di leen saytu wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda ak taxaw leen leen waqifuhum innahum mas'uluun ak ku nekk dinañ la laaj ah loolu mooy général amun maxsuus la dafa nekk loo xam lu général la mais am na ñu ci settee ñoo xam ne yooyu yëpp dañ ko dul yëg sax en fait yawmal qiyaam façon nit ñi ñooy ñëw gis nga taxawaayu euh, bu metti yi jéggi siraat yi ak mbir yu metti yi ñuy gaay yi di wax loolu lépp xam nga fu ñu ko xamee ci alquran ak hadith yi foofu lañ ko xamee ñoom moom mooy ñoom du du lu ñuy dund même bu dee dinañ dekki ni ñëpp mais du ñu ko dund ñoom ndax borom bi da leen di effacer mooy tayu borom bi moo tax euh, même suñu dund gii nii dafa am ñoo xam ne borom bi da leen di yoon wi waaw mooy gis nga cheminement bi nga xamante ne dañ naan bon en général nit bu waree àgg fii fii lay jaar parcours boobu noonu nga xam ne mooy bu classique bi borom bi ku mu soob ci jaamam yi mu ne loolu duma ko ci jaarale noo kii moom dama ko dama koy lemal distance yooyu loolu lépp dootu jut jaar ba pare am lu raw li ñenn ñi cheminer ñu bari ñu waaw loolu dëgg loolu ngëneelu borom bi la zalika fadlullahi yu'tihi man yasha lii du dara lu dul ngëneelu yàlla moo koy jox ku ko soob nit ku nekk nag man nga ñaan borom bi nag ne ko ah allahumma fadlaka al-azim waaw maa ngi lay ñaan ci sa ngëneel bu màgg boo nga boole wacc comme ne ko kaas ko moo gën nga nekk ah non yow yow est-ce que yow instant bi nekkoon di wax lu ëpp quoi <laughs> man la ëppul de waaw ëpp lii mooy dëgg wallahi léegi nag nee na borom bi ne ma kon jëlal ñoo xamante ne ci sa xeet dugal leen minal baabil ayman ñoo xam ne amuñ genn xisaab buñ leen di xisaab tey ci buntu ba nga xam ne moo gën a ndejoore minal abwaabil janna ca bintu àjjana yi taxawoon nañ fi xadiis bi nga xamante ne al imaamul xaafizu an indi woon na ko mu doon wax ci xadiisu njàpp ni ku jàpp ba pare matal sa njàpp ba pare ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu dinañ la ubbil abwaabal janna as-samaniya mu tànn bu ko neex taxawoon nañ ci ba waxoon bunt yooyu ñooy yan bunt taxawoon nañ ci nan lañ tudd eh, gisoon nañ lii nii kene bokk na ci bunt yooyee li nga xamante ne nii mooy euh, nga xam ne nit ki di ciy dugg dal naan ko euh, illaa futihat lahu abwaabu aljanna as-samaniya yadxulu min ayyiha sha'a gisoon nañ ko hadith sayna Umar ibn al-Khattab te sayna Uqba Amir jële woon ko ci moom radiyallahu anhum euh, loolu noonu taxawoon nañ ci lool ne la bunt bu yib ci la mooy albaabul ayman bunt bi nga xam ne moo gën a ndejoore ci àjjana waaw bi gina a ndejoore hadith bii la waaw yonent saa salaam mu ne boroomam moo ko ne jëlal nga dugal waaw ci sa ñoo xamante ne amul genn caytu gi ñu leen di caytu ci bunt ba nga xamante ne nii mooy ba gën a ndejoore waaw min jan na ci bunt àjjana yi te xam nañ ne juróom ñett la mooy gën a yeneen yëpp mën nañ leen di dugal ci ñoom yi borom bi doon wax yone saa sam doon wax naan jaam bi bu defee jaam bu baax dañ naan ko yaa abdallah hada xayr waaw yow jaamu yàlla bi lii nga def muy yiw de lii yiw la waaw léegi nag euh, bu nekkee ci buntu lii toppal bu jëf ju nekk jëf yiw yu nekk buntu la bu la mën a yóbbu àjjana mais yooyu yëpp yu ñu mën a delloo ci li nga xamante ne nii mooy ci yële la kon adxil min ummatika man laa xisaaba alayhim min albaabi al aymani min abwaabi al janna waaw allahu akbar oh. aw <laughs> waaw oh. ba pare mu ne wahum te ñoom shurakaa'u nnaas ñooy bokk nit ñi ñeneen ñi fii ma siwa zaalika min al abwaab mooy dafa am ñoo xam dañ leen di jagleel buntu ba gën a ndejoore ba pare ñu bokk ak ñeneen ñi fee xam nga Seydina As-Siddiq radiyallahu anhu euh, fàttalakul bi mu nee yonent bi alayhi saam bi mu nee képp koo xamante ne daa bokk ci waa julli dañ koy woo ci wuntub julli ku bokk ci wo buntub mu ñu woo ci wuntub zakat saraxe ku bokk ci ñuy woor buntu rayaan ainsi de suite ba mu jeex <coughs> Seydina Siddiq xadiis Seydina Abu Hurayra nekk saxiixay ni gisoon nañ ko boobu tamit ne yonent bi saa saa mais est-ce que amul koo xamante ne mën nañ ko woo ci bunt yëpp mun a ko waaw te yaakaar naa ne yow mii ci nga waaw mooy ñaay dañuy am ay jagle mais dañuy bokk ñu ñeneen ñi feneen mooy yeneen xeet yi yeneen bunt yi ñuy jaar yëpp xeetu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ fay jaare am na ci ñoom ñoo xamante ne juróom-ñaar juróom-ñett bunt yëpp la jaare <laughs> Euh, euh, semaine bi passé wala bi ko jiitu yow benn xale boo xam ne dama demoon seen kër ko quoi <laughs> nekk ak papaam noonu ma koy wax nag am na daal luñ doon wax ba mu wax ko xadiis Seydina Abu Hurayra boobu di ko wax buntu àjjana yeeg yooyu voilà juróom ñett la ak yooyu xale bi c'est la première fois mu dégg loolu mais xoolal rek euh, ma ko nag fekk noonu waa dafa jàpp ba pare ma ne ko léegi da wax da ngay ma ne ko yow li ngay li nga doon wax boo jullee ba pare ñaan goog ngay ñaan ay ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin min al ma ne ko léegi wax nga ko mu ne ma déedéet ma ne ko danga koy wax ak waxal léegi may répété muy wax ba mu pare ma a ko xam nga lu yeneen saa salaam wax yeneen saa salaam nee képp koo xamal ne lii nga wax boo jàppee ba matal sa jàpp nga wax lii xam nga lan mooy dem nan lay demee kooku dañ koy ubbil juróom-ñaar ñetti buntu àjjana yi mu dugg ci bu ko neex ma ne ko nag c'est toi qui vas choisir waaw laquelle de ces portes tu voudras fa ngay jaar dugg àjjana xale bi na ma non man li ma bëgg mooy dugg ci juróom-ñett yëpp. ma ne ko i ma ne ko yow gis nga li ñuy wax nii ma ne ko <laughs> non gis nga yow masha Allah ko yal na ko yàlla yëkkati parce que ci darajaay siddiq ya <laughs> parce que abu sayna Siddiq ba muy dóor a loolu xoolal ba te gone boobu mais mais mais mais amul sept gone boobu amul sept ans ci la yem moom mu ngi bi day door a dégg loolu ma ko ko noonu mu ne ma non moi je veux par les huit portes <laughs> ma ne ko yow eh ma ne ko gis nga Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu xam nga ko mu ne oui le compagnon du prophète ma ne ko voilà sallallahu alayhi wasallam gis nga moom euh, bi lorsque le prophète sallallahu alayhi wasallam lui a dit cette ce hadith là a dit parmi bon c'est une assemblée il y beaucoup de compagnons lui il lui a posé la question est-ce qu'il y a quelqu'un par les huit portes mu ne ko oui et je euh, yaakaar naa ne yow mii ki nga te loolu mooy waxi ni ko xam borom bi la <laughs> ma ne ko yow de yal na la ko borom bi defal yàgg sa say frère say kii yow def ko waaw yow moom masha Allah quoi <laughs> waaw <laughs> mooy <coughs> loolu lay wax nii.